moom alayhi salaatu wassalaam yaa bani shayba kulu mimma yasilu ilaykum min min hadha al bayt bil loo xamante ne nii dikk na leen jóge ci ndax service bi ngeen di def kaaba gee tax ñu jox leen ko lekk leen ci waaye bil ma'ruf ci njekk waaw mooy lépp loo xam ne nit dafa ñëw gis leen liggéey bu rafet bi ngeen di def toppatoo gi ngeen di toppatoo kaaba gi mu kontaan ci loolu daldi am lu mu leen jox mu ne lu agsi ci yéen ci loolu kolo na ngeen ci lekk ci li nga xam ne moom lañ leen di jox mooy nangu leen ko bu leen ne ah déedéet déedéet damay def ngir yàlla rek jël leen waaw kulu mimma yasilu ilaykum min hada al bayt bil ma'ruf <laughs> mooy jàkka yi tamit lool la <laughs> dafa am nettali bu ma déggoon fan yee <laughs> muy nettali bu reetaanlu <laughs> euh, xaw ma nag affaire bi ab réalité bu xew la wala ab nettali ab léeb la ah xa xa euh, benn waay laa dégg mu koy wax mu ne dafa am benn waay bu dugg ci jàkka ji benn jàkka moom sax waxoon na turu foofu Sénégal la <laughs> mu gis daal jàkka ji niñ koy toppatoo ak yooyu mu kontaan ci lool comme que waa ji nag boroom alal la mu laaj ana mooy def lii ñu ne ko diw mii la mu dem ñëwaat jël ab enveloppe boo xam ne lu lu moom leer na ni alal yu baree ci ne moom mu daal di jox waa ji ne ko waaw lii moom nga jàpp ci rek waaw xeeb nañu ko lool waaye sa liggéey kenn manu laa fay. wax ko nag bi mu koy def nag comme que ñépp a ngi toog ilimaan gee ngi toog ñépp a ngi toog <laughs> après mu ne Kanta yow imaam moom <laughs> yow moom aw sa fay dama lay bàyyi. ak ak yàlla rek mu ne ko déet bu ma bàyyeeg yàlla <laughs> subhaanallah <laughs> mooy <laughs> teew bi teew jii enveloppe xaalis bii ngay joxe jël jox sama waa jii di toppatoo jàkka ji man imaam bi moom nga ne amoo sama fay danga may bàyyeeg yàlla leen imaam bi ne ko déet bu ma bàyyeeg yàlla waaye loolu léebi wolof la gën a niru mooy lan moo ñu soxal foofu mooy ku mel noonu par exemple euh, ndax day toppatoo jàkka yi ñu ñu euh, am ku kontaan jox ko lu mel noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax mooy dagan na waaw loolu la ne ku leen fi lu leen dikkal ci lii yéen waa Banu ba yaa bani shayba kulu mimma yasilu ilaykum min hadha al bayt bil ma'ruf waaw mu bañ a nekk nag loo xam ne dañ koo def ngir jàkka ji nga mujj nag di jaawale eh, keesu jàkka jeeg sa poche lii nag wuti nag eh, xaaral eh, parce que lii dafa nekk loo xam ne lu jara leeral la E wuute na moos moos ak waa xam ne dañ koo embauché ci bërëb muy liggéey déglu leen de waa xam ne dañ koo embauché ci bërëb muy liggéey gaa ya muy jëflanteel di ko jox ay neexal muy jël te waxu ko patron loolu nag dafa xaraam oh, nga ne loolu yow lii nga wax moom man nga cee joxe exemple mu ma ne la naam insha allah ndax mbir yi moom ak misaal yi moom yattadixu almaqaal bil amsilati wala bil misaali yattadixu almaqaal à travers exemple yi ngay joxe ci la wax ji di leere di gën a leere léeg-léeg waaw liñ naan tasawurul masala wax nga dëgg mooy fexe xam de quoi s'agit-il réellement loolu nag incha allah déglul ma wax la walillahi alhamdu wal minna wa ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanahu loolu mooy exemple waa joo xamante ne nii ab commercial la walla dañ ne ko ab ab livreur la voilà ab livreur buy livre ay colis walla buy livrer ay ay ay la muy livrer wala sax koo xam ne entreprise bi moo ko yónni ne ko demal nga defar benn tâche ci benn société sàngam mu dem gaa yi jox ko fa neexal benn ascensoriste boo xam ne mooy réparer ascenseur yu panne yi ci entreprise sàngam wala et kër sàngam bar d'immeuble sàngam waaw mooy yi yépp ay exemple la waa ji nga xam ne day def nettoyage par exemple sàngam fenn ñu ñu yebal ko fa moom moo ko fay def ñu koy jox ay neexal voilà loolu mooy wax gi waaye ji nga xam ne entre moom moom société de d'informatique la nekk waaw comme que gars dañ leen di détacher rek bu ñu amee benn kii fii ay wo demal Angoulême tey demal Paris suba demal Marseille léeg léegi sax demal Canada waaw loolu moom suñu xalifa bi xam na ci dara Cheikh na Sidel baaba waaw léegi noonu lañ lay def mooy ne léegi nag ma dem Paris ñu délégué ma ma dem gaa kontaan ci man daal di may jox loo xam ne mooy ay neexal loolu est ce que mook lii nii ci jàkka ji ñoo yem ñu ne la déedéet bokkul dañ naan la loolu bokkul ñaar yooyu moom wute na léegi lu leen wutale ana lan moo leen wutale dañ naan la waaye ji nga xam ne moo chargé wu di di nettoyer jàkka jeeg yooyu loolu du liggéey du du am métier moo xam ne dañ ne waa ji amul salaire amul dara dañ ko ko dañ ay taas la yoo xam ne waaw moom moo chargé wu loolu dañ ne ko yow dee di ko def wala. loo xam ne dañ ne ko yow del def lii del def lii comme waa Banu ba ñii est-ce que est-ce que dañ leen doon fay ci lii day am loo xam dañ naan leen yéen dafa am contrat bu leen lié ak ak waa ji ak ak Qurashi yi déedéet alors que waa ji nga xamante ne booy liggéey moom dafa am contrat mooy dañ ne ko yow demal nga defal ñu lii waaw te ci loolu ngay def ci lañ lay fay. mooy lii mooy sëb liggéey waaye ji ñu détaché société informatique bi mais ci loolu lañ koy fay waaye ji ascensoriste bi ñu yónni muy dem di def ay intervention wala mécanicien bi nga xam ne moom mooy def ay intervention mais kooku noonu la la la ba mais kooku ci li muy def lañ koy fay alors ko waa ji nekk ci jàkka kenn fayu ko loolu loolu mooy ñoom contrat daa doxul seen diggante contrat boo xam ne dañ naan la yow lii ngay def ñu fay la ci loolu la waa ji amul salaire par mois wala par ñu naan ko trois semaines yu ne dinañ la jox temps léegi nag par force lii ngay def loolu amu ci yeneen mi aleyhi salaatu salaam ne kon neneen nag kon yéen waa banu ba kolo lekk leen léegi nag kooku wute nag ñi ci des waa joo xamante dañ ko dañ ko chargé ne ko demal dajale ji zakat yi par exemple kook fu muy dugg est-ce que ci borom contrat bi wala waa yi comme waa ju nekk ci jàkk ji dañ naan ne borom contrat bi la ndax ci contrat moom ci biir kii bi lañ koy fay ndax euh, suñu borom wax na zakat yi ñi nga xam ne ñoo ko yelloo innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal aamiliina wa wa wal fuqaraa wax na ci biir innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal aamiliina alayhaa aamiliina alayhaa ñooy ñam ñooy ñuy liggéey ngir di collecter le zakat la zakat kon kay ñooñu dañ leen di fay ndax loolu. kon mooy ki nga xam ne dañ ne mooy le collecteur de de de bu doon tey ci ci ministère des finance yi nga xam ne ñoom ñoo ñooy toppatoo wàllu zakat bi ñoom amuñu droit dem gaay di leen joxe neexal ñu koy jël di lekk ah kon léegi masala mi nan lay demee dañ naan la yiñ la fi wax yi bu zakat beeg ascensoriste beeg Euh, euh, waa ji def nettoyage fëleeg société d'informatique beeg waa ji nga xamante ne nii moos ab garagiste bu ñu détaché buy dem di def ay intervention yooyu yépp dafa xaram ñu lekk ko sans ñu am accord sans ñu am dañ naan la ñoo ñépp ñoo ñépp ku ci lekk te amoo accord ñu jox la neexal mooy per jom xaw ma yooyu ñu koy tudde wala dessous de table yooyu yooyu yépp a xaram ci waa ji lekk ko sans pour autant mu wax ki ko fiy liggéey loo ne ko ah léegi nag bu bëggee mu dagan nan lay def danaan ko man ah man nag sama intervention yi may def wala fi may liggéeyee dañu ma fay jox ay mbir des fois ñu jox ma alal des fois ñu jox ma en nature wala lu mel noonu léegi est-ce que ma jël ko wala déet bu la nee waaw léegi jeex na yow buñ la joxoon un milliard sax mu ëpp capitalu société bi fopp yow yaa moom dagan na dagan na lool nga ne ma <laughs> yow fii mu ne dangaa yow diine ji danga ciy waxe sam xel ma ne la damaa maa la wax sama xel laa wax ana ah déet <laughs> parce que lii ngay wax nii ba léegi ndiwa benn dalil dangay spéculer kepp ma ne la spéculer wu yow kay yemale ci sax yow yow kay yow kay laajal rek yow kay laajal képp nee ma mais est-ce que mën naa am dalil bi moo gën nga may agresser verbalement comme ça alors que yow ba est-ce que maa la wax sax damay wax rek après dem noonu saa ma wax la fi mu ko teg. est-ce que loolu lañ tàmm ah est-ce daara ji loolu lañ fi tàmm dégg nga fenn ñuy wax rek di sànni noonu di asaaloo di dem mukk kon nag laa taajal bul yàkkamti bul yàkkamti waaw fa yafuutuka ilmun kathir ndax boo yàkkamtee xam-xam bu bari mën na laa rëcc waaw kon dañ naan la dafa xaram boo bëggee mu dagan mooy danga ko koy wax nga ne ma lan waa léegi kon léegi ana dal yi ma ne la waaw kay yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn waay ci mu dem collecte dajale ji azaka yi ah eh, mu collecte ko gaa yi kontaan daal di koy jox ay mbir ay neexal mu ñibbi si ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne lii nii mooy zakat yi ngeen ma collecté yii yéen a moom lii nag ay neex Allah luñ ma jox la man maa moom yonent bi aleyhi salaatu salaam mer daal di xutba dajale nit ñi daal di def benn sermon mu ne lan moo tax nit ñu koy liggéeyloo mu dem ñëw naan lii maa moom lii lii yéen moom lii maa moom. alhamdulilah. lan moo ko tere woon mu toog ci kër kër ndayam wala kër baayam ba xam ndax dina am loolu ah nga foog ne lii wane dafa xaraam yonent bi alayhi salaam ñëw def ci xutba di mer ci mbir mi dina mer pour loo xam ne du dara ba pare jàjj nit ñi waaw xupp leen ci jëf ju mel noonu lan moo tax ñuy liggéeyloo nit mu dem naan lii ñoo moom lii ay man la mooy ministre tamit boo xam ne yow ci sa ci sa fonction la nekk ministre moo tax ba nga demee dëkku sàngam ñu jox la fa ab neexal moo xam montre Rolex boo xam ne en or laat wala yooyu yépp ma ne loolu moomoo ko bu dee ministère de l'agriculture la fa nga koy def waaw loolu ci les bien de l'État la bokk loolu ci les bien de l'État la bokk moomoo te dara un diplomate parce que yow buñ la joxee c'est pas à ton nom képp Ablaye mi nga tudd Ablaye Ndiaye ba nga ko tuddee nekk biir Sénégal kenn joxula tous waaw loolu mooy halla jalasa fii bayti abihi wala wala ummihi mu xool bu toogoon kër ndeyam wala baayam est-ce que dinañ ko jox loolu loolu la mooy boo ma nee mais mais mais ascensoriste bi nag dara ascensoriste bi dara mooy ne dañ naan damay <laughs> ascensoriste bi <laughs> manoon na toog kër baayam ak kër ndayam seet walla këram <laughs> waa ji da ngaa ne dalaa jox mbir mi ndax rek say bët yu ne say bët yu nice ah non c'est parce que yow ku lay ki la délégué moo tax waaw. man buñ ma joxoon ay mbir fii ne ma gaa yi wóolu jox ma ne ma demal jëndal ñu suñuy mbir ma dem fa di fa am dara loolu noonu moo xaram ci kaw loolu déedéet déedéet parce que bu ma toogoon sama kër kenn du ma ko jox waaw bu ma fa toogoon kenn duma ko jox voilà léegi nag ah, kon loolu la wallahu taala alam